ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa idh akhadha allahu miithaaqa alladhiina uutul kitaaba latubayyinunnahu linnaasi wa laa taktumuunahu fanabadhuuhu waraa'a dhuhuurihim washtaraw bihi thamanan qaliilan fabi'sa maa yashtaruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne wa ida xada fàttalikul ba nga xam ne ci la jël allahu tabaaraka wa taala di boroom bi miisaaqa alladina uutul kitaab pacte ñi nga xam ne ñoom la joxoon téere ci yahuud yi nim leen ko waxe woon ca tawra nam ko jële woon ci ñoom ca tawra waaye it ñi nga xam ne ñooy chrétien yi comme nim leen ko leerale woon ca Linjiil lan la leen waxoon pacte ban la jëloon ci ñoom mooy latu bi la tunabbi la na wat naa ne lii ma wàcc ci yéen sama ndigal ak sama tere yi di ngeen ko leeral ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi ci waa banu Israayil moom lay wax naan linnaasi ñeel nit ñi wala taktumuna te ngal la waay te jël naa pacte ci yéen jëloon na pacte ci ñoom ne leen du ngeen ko du ngeen ko nëbbale xool yi nga xamante ne atte yi leen arrangé ngeen koy wane yi nga xam ne arrangé wu leen ngeen koy nëbbu mu ne jëloon naa ci pacte génn que ne lool du ngeen ko def waaye nan lañ mujj def ñoom ñooñalee rawatina ñoom yahuud yi nan lañ def ba fanabaduhu ñu daal di sànni pacte bañ jëloon ak seen boroom wara azhurihim ca seen doq sa seen gannaaw doq ya lañ ko sànni ca seen gannaaw washtaraw bihi thamanan qalila laaya yàlla ya yàlla tey attey borom bi tabaraka wa taala yamu saxaloon daldi koy daal koy leeral ci tawraat ak injiil ñu daal koy jëndee njëggu tuuti poñatum àddina tax lan ngir lan lu neex buur ya ak ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp seen bakkan tax ñu daal di toog ci àtte yu bari ne duñu ko doxal ba moo tax ñaar ñi njaaloo woon ñu ne woon duñu doxal lii dara ndax tawraat li mu wax dafa diir léegi nañ dem gisee abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee loo xam ne moo gën a néew lool ñu daal di jël comme ni ñu ko gise woon mu nekkoon kon nag suñu borom ne fa bii saaka ñaaw maa yashtaruuna li nga xam ne moom lañu jënde moom la ñu weccee ak leer gi leen boroom bi tabaaraka wa taala joxoon ci téere yoo yële mu ne laa tax sa banna bu leen yaakaar mooy yow bul yaakaar mukk yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye yow it jullit bi bul yaakaar mukkoon la diina gaa yi nga xamante ne nii yafraxuuna ñooy bége bi ma aataw ci li ñuy joxe ñoom daal buñ joxee lu ndaw wala def lu tuuti nekk fi réeral nit ñi ba pare ñoom yahuud yi sànk nit ñi ba pare ba pare nag bëgg nag wa yuhibbuuna ba pare ñu sopp ay yuhmadu ñu leen di tagg bi ma lam loo xam ne defuñu ko boole leen ci boroom xam-xam xam ñu sell ñi te ñi fi réer ñépp ñoom ñoo leen sànk loolu noonu du demee noonu de <coughs> bul yaakaar ne gaa yoo yële ñoo xam ne noonu la ñu mel mu ne gaa yooyu nag bul foog ne ñoom falaa tahsabannahum bu leen jàppe mukk mukk mukk mukk ko ne ñoom bi mafazatin nekk nañ ci ab distance ci lu sori ci mbugal mi nga xam ne moom laa leen di teg min min al adabi ci mbugal mi waaye falaa tahsabannahum bul yaakaar ne mukk ñoom bi ma fasatin ken ñoom rëcc nañ ñoom mi rëcc nañ min al adaabi ci mbugal mi ma leen di dikk ñoom wala hum tañeel na leen adaabun mbugal alimun gu tara tara tar <clears throat> mooy yahuud yi la doon wax ak tamit naafiq yi comme li al imam Abu Sa'id al Khudri radiyallahu ta'ala anhu wax mu ne gaa yi naafiq yi la dañuy ñëw duñu def dara comme ni Abdallah nu Ubay keroog li mu def lu ñaaw li mu def ba gaa yi xëcc ko ne ko yow xam nga ne lii waru la ba muy ñëw naan kii mooy yonent bi yàlla bi comme niñ ko nettali woon fan yee muy génn waa ji ko wax mu naan <clears throat> may defar ay mbiram bëgg moom li mu def noonu mu bëgg malgré li mu def dëpp ak 300 personnes quand même mu yaakaar ne moom tey war naa ñëw daal ci àjjuma ji def comme si rien n'était daal la mu doon def walaa ba pare bëgg ñu koy tagg daal di ko di ko tagg te tamit naan ko jërëjëf ci li ngay def loolu kenn du ko def. <clears throat> voilà mooy façon nit ñi nga xam ne ñoom dañuy defandi lu ndaw te li ñuy def yëpp ak cànkaate la ba pare nag jàpp ne fii mu ne ñoom ñoom ñoo gën a sell ñi gin a sell te fa lañ leen war boole ci nit ñu sell ñi suñu boroom ne mukk mukk mukk mukk bëgg ko leen di tagg kenn du leen fi tagg te buñ yaakaar ne nag gis nga buñ sànkee nit ñi ba faatoo noonu buñ jàpp ne nekk nañ ci ak cori sori li nga xam ne sama mbugal wala ci loo xamante ne nii ab rëcc ci mbugal mi nga xam ne moom laa leen di waajal te dina leen ñeel mbugal moo xamante ne nii mu taratar lay doon ne walillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala mulku samaawaati li nga xam ne mooy moomeelu asamaan yi wal ardi ak suuf wallaahu te borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in qadir ci lépp rek la am kàttan te moom la capable ci bindum asamaan yi wal ardi ak suuf waxtilaafi ak jàllarbeku nga xam ne moom la wute al layli guddi gi wan nga xam ne bu kii ñëwee kee dem guddi gi buy ñëw bëccëg gi di dem bëccëg gi buy ñëw guddi gi di dem mu ne gu loolu nga xam ne noonu la ñuy jàllar koo noonu di wutu wante la aayaatin waat naa ne nekk na ci ay màndarga yu rëy yoo xam ne yu wane kàntan sañ-sañ ak man manu borom bi tabaaraka wa taala waaye ngir ñan li ulil albaab ngir ñi nga xam ne ñoom la seen saalu xel daal di nekk loo xam ne lu rafet la te ñor moo ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne ni yadkuruna allah dañuy tudd seen borom tabaaraka wa taala qiyaaman yoo fekk ñoo xamante ne nii dañuy taxaw bu ñu taxawee ca julli ya nga dégg leen ñuy julli di tudd seen turu boroom di ko ba waaye di ko tudd ci seen xol ak seen ruux ak yépp waaye di tudd ki nga xam ne seen borom bu ñu jekkee dañuy toog nga xamante ne muy position julli yépp da gis koo xamante ni ñoom noonu la ñu mel waxoon da nekk ñoo xam ne dañoo jekki di tudd seen borom tabaaraka wa taala wa ala junubihim waaye bu ñu tegee seen wàll ya daal di tëj di ca seen wàll ya ñooñu it nga dégg leen bala ñoo tëdd yooyu nga gis leen ñu nekk di tudd seen borom tabaaraka wa taala wa ba pare ñu nekk ñoo xamante ne nii loolu mooy lan ci yépp xaal daal seen xaal yépp dañuy tudd seen borom. waaye comme li yonente bi alayhi salaatu salaam doon wax naan salli qaa'ima gis nga nim dugganteeg fii salli yam waxoon Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba nga xamante ne nii jàngaru kajoor jàngoro kajoor da koo daloon muy basuur joojalee muy hémorroïde bi nga xam ne ci la ko dal léegi nag mu am problème mu daal julli correctement yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko salli qaa'ima ne ko jullil nga taxaw fa in lam tastati' fa taxaw nga jekki mooy nga toog wa in lam tastati fa ala mooy na nga wéeru nga daal di nekk ci sa wet daal di julli gis nga ni mu tollee fii mooy di tudd sa borom tabaaraka wa di ko jullil ci noo ko mane rek fattaqullaha mastata'tum waay waay ragal leen seen borom kem seen kem kattan alors mu ngi noonu la de wa ala junubihim wa yatafakkaruna dañuy fàttaleku di daal xalaat nekk ñoo xam ne dañuy dawal seen xel yi toog di xalaat fii xalqi samaawaat ci bind mi nga xamante nii moom la borom bi tabaaraka wa taala bind asamaan yi wal ardi ak su rabbana ñu ngay wax nag ñoom naan rabbana eh yow suñu borom tabaaraka wa ndax xalaat daa am ci nu lay jëmee ci borom bi tabaaraka wa taala di xalaat ci fi borom bi def bi ala illa ndax borom bi kanta nekk nekk borom bi laatu lool kenn du ci xalaat ndax xel yi dafa muur dafa féete kaw li nga xam ne mooy xel yi la tudrikul absar huwa yudrikul kon mu ngi noon le kon nag ñu naan rabbana yow suñu borom maa xalaqta hada batila ah yow suñu borom da yow bindoo lii asamaan yu kawe yi suuf yi ay bindoo ko baatila ngir neen de neen taxul de jubilé ak looyu taxul de caaxaan